ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim kaana nnaasu ummatan waahidatan faba'atha allahu nabiyyiina mubashshiriina wa mundhiriina wa anzala ma'ahumul kitaaba bilhaqqi liyaxkuma bayna nnaasi fiimaa ixtalafuu fiihi wa maxtalafa fiihi illa alladina uutuuhu min bacdi maa jaatuhum albayinaatu bagyan baynahum fahada allahu alladina aamanuu lima xtalafuu fiihi min alxaqi biidnih wallahu yahdi man yashaau ila siraatin mustaqim sunu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaam ñaar téeméer bi ak fukk ñett mu ne kaanan naasu yi bi boo fàttale ko masoon nañ ko fee tudd voilà <laughs> masoon nañ ko fee tudd waaye amaana nga fàtte ko waaye kon nañu dem <coughs> mu ne kaanan naasu nit ñi de dañoo nekkoon ummatan waaxida loolu nag wax yi bari na ci wala am ñu ne seydina aadam alayhi salaam lay wax ne moom lay wax ummata moom lay wax annaas te loolu lu ñu xam ci làkku arab la mooy ci benn ngëm-ngëm ne woon mooy di jaamu borom bi tabaraka wa taala ginnaaw bi doomam yi tàqale ko waaye waxoon nañ la loolu même bu dee ne loolu mën naa dugg ci mbir mi loolu ginu la dëgër <coughs> insha allahu taala li gën a dëgër mooy kaana naas nit ñi dañoo nekkoon ummatan waahida mooy benn xeet boo xamante ne dañ doon jaamu seen borom tabaraka wa taala mooy diggante seydina aadam alayhi salaam ak seydina nuux alayhim assalaatu wassalaam boobu nit ci benn ngëm lañ ne woon ñoom ay jullit lañ woon moo tax même doomu seydinaa aadam bi ca histoire Qaabil ak Haabil <coughs> mooy <coughs> alhamdulillah moom nekkul ne dafa rey mbokk mi rek mooy moom yéeféer la woon déedéet dulit la woon dafa doon def bàkkaar loolu mooy ñoom diggante seydina adam ba seydina nuux alayhi salatu wassalaam laata seydina nuux di ñëw loolu noonu ak kéeféer amul woon mooy nit ñi am na yonent yi doon ñëw comme seydina adam xam nga moom yonent la te pourtant yónni wuñ ko ci benn yéeféer loolu la yonent yi doon ñëw jamono yoo yële ba ni seydina nuux ñooñu ci ñu ngëm yàlla lañ leen doon yónnee léegi nag moolu naan nit ñi dañoo nekkoon ummatan waahida nga xamante ne ñoom buñ ñëwoon lan la mooy kabaa'ir yiñ doon def mooy bakkaar yu mag yi loolu lañ doon ñëw di leen ci yeewaan naan leen so dollu leen ragal seen boroom te sor yi nga xamante ne moom la leen tere waaye nag ki Seydina Nuux ci la moo tax boo gisee ci suuratu sayyidina naanu wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra foofale nga xam ne gaay dañ doon wax naan naan di waxante naan bu leen bàyyi seen yàlla yi loolu comme li mufassiruuna yi rahmatullahi alayhim di wax ne loolu mooy même ñooñu noonu ñu baax lañu woon ñooñu ay nitu yàlla lañu woon ñu baax te loon léegi nag iblis moo leen nax li nga xam ne ci lañ génn àddina mu ne da ngeen defar leen ay statut bu ko defee ngeen leen di ko ñëkku njëkkoon a def ñooñu loru leen waaye ña ca tegu loru leen waaye bi génération yi baree mu gëmloo nit ñi ne leen seen maam yi ñii lañ doon jaamu loolu nag ba loolu xewee ci la suñu boroom yónni dinaa Nuux alayhi salaatu wassalaam mooy ki ñu njëkk a yónni ci xeet woo xamante ni daa am ay yéefér loolu la moo tax moom la naan kaanan naasu nit ñi de dañoo nekkoon ummatan benn xeet waahidatan di benn dong fa ba'atha Allahu an ba nga xam ne nag ci lañu tàqale ko après suñu boroom daal di yónni an-nabiyyiina yonent yi mubashiriina ñu ñëw di leen bégal képp ku gëm waaye wa munziriina di xupp ñi ci jotoon nekk ay yéefér wa anzala kitaab mu wàcce booleeg ñoom alkitaaba téereem yi nga xam ne moom la doon wàcce téere bi bil xaq ci dëgg li ma ngir yonent boo bële ngir seen boroom àtte bayna naas diggante ñi nga xam ne ñooy nit ñi fii maxtalafu fii ci li nga xam ne moom lañu <coughs> moom la ñu wute ci wàllu pas-pas ak ci wàllu ngëm-ngëm ngir mu ñëw borom bi leeral leen jaare ko ci yonentaam yoo yële ngir ñu xam ne lii mooy dëgg nañu ko topp wan leen lii mooy caaxaan nañ ko sore na wa maxtalafa wa maxtalafa fiihi illa alladina utuuhu min ba'd mu ne nag te nag wutewu ci ci wàllu pas-pas ak ngëm-ngëm lu dul gaa yi nga xamante ne nii ñoom ginnaaw bi nga xamante ne maxtalafa fiihi te nag wuutewu ci illa alladhina utuhu min ba'd lu dul ñi nga xamante ne nii gis nga ci wàllu ngëm yàlla gii ñi ci wuute lenn la mooy ginnaaw ba ma leen <coughs> illa alladhina ñi nga xam ne ba mu des ñi nga xam ne utuhu joxoon nañ leen téere min ba'di ginnaaw ba nga xamante ne maa jaatuhumul bayyinaat mooy lu leer yi dikkal leen ñoom nekkul ne dañoo dañoo wuute ci ñàkk xam non mooy leeroon na yonent yi fi jiitu woon jaayooyu mbir yi dafa leeroon naññ téere yiñ indi woon mu leeroon naññ waaye nag gaa yi daal di wute malgré loolu le mu daal di ko fii mooy rek bàyyi lii fi borom bi wàcce di topp leneen tax moo tax mu ne ñooñu ñu wuñ lu dul ginnaaw bi nga xamante ne nii ñi ci wute mooy illa alladhina utuhu joxoon nañ leen téere min ba'di ma jaatuhumul bayyinaat ginnaaw ba yeen yu leer yi dikkalee baghyan lu taxoon nag ñu wute ci ginnaaw bi leen lu leer li dikkale mu ne baghyan baynahum ndax beew rek seen diggante mooy liñ doon wax rek ci jotaay bi lay rëy rëy rëy rëy ba buñ lay wax defal lu baax nga far sax ne moom lu bon ngay def voilà ndax waa ji lan moo tax mu ma koy wax mu ne ba yan ndax beew baynahum seen diggante lenn li ci seen ñeneen ñi di beew ci ñeneen ñi waaye di beew seen diggante suñu boroom ne fa hadallah bi mu demee noonu nag boroom bi tabaraka wa taala daal di gindi alladina aamanu ñi nga xam ne ñoo nangoo gëm téere ba gëm seen boroom tabaraka wa taala limaxtalafu fiihi min alxaq daal di leen gindi ca la nga xamante ne ni moom la ñu wute ca wàllu dëgg mooy leeral leen ko ñoom moom ñu xam ne ràññee li nga xamante ne nii mooy dëgg gi ci li nga xamante ne moo ko nekkul bi izni waaye nag ci ndigalu boroom bi tabaraka wa mu ne allahu te borom bi tabaraka wa taala de yahdi mooy gindi man yashaa ku ko soob ila siraatin mustaqim jëme ko ci yoon wi nga xamante ne moo cow wooral moo jub de mu ne am xasibtum mu ne yéen nag nit ñi dama leen di laaj moo ndax yéen da ngeen a yaakaar mooy jullit bi nga xam ne dane dafa gëm voilà dugg ci lislaam foog ne daal moom fii mu ne lu metti waru koo dal moom daal natt yi waru koo dal moom daal lépp a war a neex suñu boroom ne déedéet loolu nag laa leen di laaj moo yéen am xasibtum moo ndax yéen da ngeen a yaakaar an tadxulul janna kenn di ngeen dugg aljana daal da ngeen di gëm daal ay waay nekk ci diine ji dara lu metti la ci dal boo deewee daal ñu ne daxalal jannata bi xayri xisaab dugg na aljana saañu saytu ko ndax yéen di ngeen yaakaar moo ndax yéen da ngeen a njortu ta foog an tadxulul janna yéen daal di ngeen dugg ci li nga xam ne mooy aljana walam maa yatikum te du leen dikkal masalu misaalum alladina xalaw min qablikum misaalum ñi nga xam ne ñoo romboon jiitu woon leen fi ci yeneen xeet yi nga xamante ne ba ñu gëmee sama boroom boroom bi tabaraka wa taala nattu na leen de mu ne ñooñu nag kaay ma wax leen massatuhum laaloon na leen de albasa u la nga xamante ne mooy weñ soya ay waaye nekkoon nañ ci tar taru ay ñàkk jékki ñu bari doonuñ ko woon am de xiif nekk ñoo xamante ne ñàkk lool ndax diine ji ñu ne tax gaa yi marginalisé leen kon massatuhum mu laal leen albasa u li nga xam ne mooy weñ soya wa dara ak feebar ya ak lor ya di dal ci seen yaram yaa ak seen mbokk yooyu yëpp di nañ koy dund wa zulzilu te rëngi-rëngee nañ leen hatta yaqula rasul ba nga xamante ne nii ndaw yàlla ba nga xam ne moom laa yebaloon ci ñoom bu doon wax alayhi salaatu wassalaam walladina aamanu maa ak ña nga xamante ne ñoo gëm àndoon ak moom mata nasrullah mu ana kañ la dimbalul borom bi tabaaraka di dikk alaa suñu borom ne alaa waawee alaa yëgu ma yëgal leen inna nasrallahi qarib dëgg-dëgg ndimbalal borom bi tabaraka wa taala lu jege-jege la léegi lii nii am nañu ne lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci boppam la doonoon mooy keroog ahzab ni nga xam ne gaa yi ci lañ ko ndar képp daal di koy wër mooy bi nga xam ne ci la Quraysh ak waa Ghatafan ñëw daal di koy wër ne woon dañ leen di faat si léegi ba nga xam ne mooy ba pare ñu dégg ne waa Banu Qurayza ñi ci biir kat ñoom mujj na ñoo ànd ak gaa yi nag ñoom ñoo bokk ay mbir daal ñoom dañuy jàppale Abu Sufyaan ak gaa yi loolu nag tii dugaloon ak tiitaange ci ñu bari ba ni nga xamante ne lii nii am nañu ne keroog loolee lay wax fii kon nag daal mbir mi mooy yéen jàpp ngeen ne da ngeen di gëm te kenn du leen nattu alors que ñi leen fi jiitu ak ñam fi woon bu yàggee que ni ñu doon lenoon nattu bañaan nattu kon nag mu ne yasalunaka ñu ngi lay laaj maada yunfiqun mu ana lan la ñuy dépenser jaam yaa ngi lay laaj lan la ñuy dépenser qul wax leen ma anfaqtum nee leen lépp loo xam ne moom ngeen dépenser mooy lan la ñuy dépenser mooy suñu alal yi walla wax ñu loo xamante ne nii mooy ci ay yoon yiiw yoo xam ne fa lañ koy def loolu lañu bëgg a xam mu ne ñu ngi lay laaj loolu le qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma anfaqtum lépp loo xam ne dépenser ngeen ko min xayrin ci seen ci yiw ci seen alal yi lu ngeen ci dépenser rek nangeen mooy yii moo tax ñenn ñi ne bo am nañu ne lii nii après zakat da koo folli waaye incha allah loolu folliwu ko voilà lii mooy boo joxee zakat ak yooyu mooy alal dafa am yeneen i àq ak yeneen yoo xam ne nit ki bëgg naa def lu baax ci alalam yoo xam ne sax du farata ci moom waaye mooy yooyu noonu mu bëgg a def lu baax suñu boroom nag di ñu tegtal lan moo gën bu boobaa mu ne lépp loo xam ne moom ngeen di dépenser min xayrin ci seen alal de ci yiw falil nii mooy bu boobaa da ngeen a am lu des ba ngeen di joxe. njëkkat yi mooy mooy mooy tàmbali leen ci seen ñaari waajur yi wal aqrab aqrabiina ak seen jegeñaale yi wal yataama ak ñi nga xam ne ñooy jirim yi wal masaakiin ak ñi nga xamante ne ñooy miskiin yi wabni sabil way ñàkk ñi wabni sabili ak doomu yoon mooy ñi nga xamante ni nii ñoom dañoo nekk di voyage yi dem daal di fay seeni mbir dog fa amatuñ alal te mënuñ leen koo yónnee te ñu ñàkk ci réew mi taxawu leen ngeen jàppale leen de wama tafalu min xayr yëg na nag lépp lu ngeen jëf ci yiw fa inna allah na ngeen yëg ne borom bi tabaraka wa taala bii ci yiw joo jële ngeen def de alimu ku ko xam la alhamdulillah loolu rek mooy la waaja waxoon comme ni ko al imaamu Ahmad ak ñoom imaamu Nasaa'i di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko am na ab diinaar de mu ne ko ah yu ne ko def ko ci sa bopp dépenser ko ci sa bopp mu ne am na ñeneen beneen mu ko nga nga sarax nga def ko sa soxna mu ko am naa beneen mu ko sa sa sa sa doom mu ne ko am na beneen mu ne ko sa sa ki lay liggéeyal mu ne ko am naa beneen mu ko yaa gën xam say mbir kon affaire yaa ngi kon nag insha allahu taala ci fii lañuy yem ci xaaj bii di ñëw nag ñu jël xaaj bu mujj bi ci suuratul baqara bi ak suuratu li nga xamante ne mooy alfaatiha yow nag ñu wax alhamdulillahi alladi li hada lawla an hadaana allah laqad jaat rusulu rabbina bilhaq